bokk na ci ñi nga xam ne ñu bañoon lislaam lañ ndax ci waa Quraysh bi yonent bi alayhi salaam di doowalaw di ndoor a woote ndax dafa gisoon ni diine ji menace la ci stabilité politique de Quraysh moom affaire politique yooyu moo ko ñoroon ak affaire économie mag c'est vrai gëmoon na ñoom Hubal ak Kilaab seen yàllaay caaxaan yooyu jëmoon na leen mais nekkul woon fervent comme ñi nga xam ne vraiment c'était des fanatiques ci ni nga xam ne moom lañ gëme yooyu comme ñu mel ni ñoom Abu Lahab nga xam ne presque moom ci biir Kaaba ga la doon ne rek nekk ca Hubal di ko raaya ka diw Abu Sufyan nag melul woon noonu moom daal la grandeur de la Mecque l'honneur de Quraish ay ñoom moom moom ci yooyu la gënoon a nekk mooy dafa nekkoon nit koo xam ne dafa bëggoon la grandeur waaw moom fi mu bokk di Quraysh ni ñu màggee waa banu Umayya ni ñu màgge waa banu waa yi ni ñu màgge waa Quraysh waa banu Fihr ñi ni ñu màgge waaw sayyidu bani Kinaana moom Abu Sufyaan lépp lu ñëw bëgg nag wëlbati loolu mu jàpp ne day wël luy wëlbati grandeur Quraysh ak place biñ ne woon ci biñ doon occupé ci xolu arab yi loolu nag Abu Sufyan manu ko woon a supporter moom ci côté boobu la doon gën a xeexe diine ji ndax gis na ne yàlla yi même bu dee gëm naa leen mais tamit yàlla yi c'est de l'économie quand même xam nga jamono yi ñu nekk bari na jullit ñi nga xam ne xamuñu seen bopp rawatina ci réewu wolof ak réewu jullit yi ñu ngi waajal naan dañuy Noël ndax ñu ngi lu onze décembre ñu ngi waajal nowel ndax ñàkk xam seen bopp ak ñàkk personnalité koo gis mu koy feete xamal ne kooku amul personnalité bu dee ne jullit la bu kenn wax na nag li ma ko wax li bu kenn gise mbir mi ab ab ab waa ji yow nag vraiment sawaay nag <clears throat> il il il y va na la la la là c'est trop quand même c'est pas trop c'est pas trop parce que nit gu jullit bu xam personnalité xam Noël ce que li muy wax ak tamit léegi sax fête commercial la ak même ñi nga xam ne dañ ko jàppe fête religieuse di ko kii ba léegi naka la jullit ñëwee di jàppale ñooñu ci loolu ñoo xamante ne inna allah dañu ne inna allaha huwa saalisu salaasa buur yàlla mooy trinité ñiy woote trinité yow naka ngay ñëwee ñi naan wal iyaadu billah seydna isa ibn maryam alayhim asalatu wassalaam ibnullah en plus date bi ñu def nii du dëgg que ne ci date boobu la la gane àddina am Seydina Isa lii c'était une fête païenne boo xamante ni Rome ce que j'ai dit je le <laughs> non loolu <coughs> je ne m'aventure pas parce que je l'ai appris waaw l'histoire de Rome avant avant avant christianisme di ñëw loolu moom yaakaar naa ne ku ma ci woo man naa laa wuyu ci débat boobu ndax yàlla def na ne gëstu naa ko waaw gëstu naa ko c'était une fête waxoon naa la même la papauté loolu lépp ça existait avant avant christianisme mooy avant l'empire romain bi adopté christianisme comme li nga xam ne mooy religion d'État bi ñëwee lañ lañ jël yooyu yépp basculer ko ci christianisme waaye christ almasihiya li ñu naan almasihiya di en tout cas seen caaxaan yooyu sax mooy masihiya mais diine Seydina Isa alayhi salatu wassalam loolu amu ci woon yi nga fiy gis yépp archevêque yooyu yépp lam loolu amul woon c'est une invention boo xamante ne nii comme rek ni mu xewee ñun suñu réew yi ñu njàmbaas ci diine ji te bokk ci woon kenn xamula li li mu toll kenn xamul ni mu toll mooy <laughs> ñu nit julliti Sénégal ak julliti feneen ñu bari dañoo njàmbaas ci diine ji yoo xamante ne nii ñoom seeni baaxi maam la woon ñu daldi di koy islamiser nag boole ko ci calendrier jullit ñi ba nit ñi foog ni lii moom l'islam ko fi indi aloor que du demewul noonu demewul noonu demewul noonu lékkete yu mbir yi demewul noonu réellement kon nag euh, Abu Sufyan xamoon na ni diine ji saa yi yàlla yi alal la ñuy indi ndax arab yi arab yi am ñu am nañu fi seeni représent seeni yàlla yu ñu def ci kaaba gi ñëw nag di ko aj si di leen ziar si loolu économie la ak en même temps foire yi di fi amaale marché yeeg nit ñi di fa daje te fu wax nit ñu daje di bari consommation bi day dox bu ko defee économie bi dëkk bi dox loolu Abu Sufyan en était conscient boo gisee villes yi ku nekk di jéem ut ab événement boo xam ne yow yaa ko moomal sa bopp année ci biir at mi ñu naan woy fête de lumière pour waa Lyon waa ñële lii waa ñii lii loolu c'est pour une façon de booster l'économie de la ville loolu Abu Sufyan xamoon na ko bu yàgg loolu nag bi l'islam wootee mu gis ne ah non imagineel yàlla yu bari yi ñi leen fiy ñëw di jóge fu nekk ci ci ci ci ci péninsule arabique bi di di fi ñëw di fi dépenser waale te di leen jaam mais imagineel ñu ne leen yàlla yooyu yëpp amatul benn yàlla képp am te yàlla boobu du bu ñuy gis bu ñuy représenter ah non non moom mooy kii day ñëw ngir màbb li nga xam ne mooy suñ économie et non eh, ñun Quraysh on va pas l'accepter